waaw léegi nag al mu ne qaala an-Nawawi al imaam al euh, haafid ibn Hajar mu ne imaam an-Nawawi rahimahullah nee na al muxtaaru loolu mu ngi koy wax ci Minhaj li ñu li nga xam ne moom lañ tànn fii qasf ash-shaaribi annahu yaqussuhu hatta yabdu taraf ash-shafata ah, wala yuhiffuhu ah, min aslihi mu ne liñ tànn daal mooy day nekk koo xam ne day wàññi naanu yi moustache yi ba ni nga xamante ne nii ah, la euh, catu tuñ bi boo ko xoolee di ko gis waaye nag bu mu ko wat bam set min asli teggi ko ci cosaanam mooy wat lépp bam waaw kon nag eh, eh, eh, loolu la léegi imaamu Nawawi tekki ne mu ne kon nag mu ne am na riwaaya mu ne wa amma riwaayatu ahfu mu ne riwaaya bi naan ahfu fa maanaahu maanaahu mooy azilu ma taala ala shafatayn mu ne na ngeen li nga xam ne moo gudd ci ñaari Euh, tuñ yi voilà léegi al imaam ibn Daqiq lay mi ñu wax naan la léeg-léeg mu ne imaam an moo ko magoon ñetti euh, cinq ans waaye moo ko mujjee génn àddina mu ne qaala ibn Daqiq lay imaam al-Hafiz ne nag loolu imaam an-Nawawi wax nag imaam ibn Daqiq lay ne ma adri hal naqalahu an al-madhhab aw qalahu ikhtiyaran minhu li madhhabi Malik mu ne man loolu nag damaa xamul li imaam an-Nawawi wax <laughs> man imaam ibn Daqiq lay xaw ma da koo wax toxale ko ci madhhab bi muy madhhabu Shafi'i wala book loo xam ne da koo wax tànn li nga xam ne mooy mazhabu Malik na bu dee mazhabu imam Malik moom loolu la voilà azilu ma taala ala shafatayni li gudd ci eh, ñaari tuñ yi loolu dindi leen ko ah mooy la ci nga xam ne da ciy lang loolu xaw ma nag da koo jële eh, la ca gudd eh, lu mu wax la tànn lële wala boog ci bi léegi nag imaam al-Hafiz mu ne qultu sarraha fi sharh al-Muhadhab ne ah eh, eh, ñoo ne imaam an-Nawawi leeral na bi muy sharh al-Muhadhab bu al imaam Abu Ishaq ash-Shirazi rahmatullahi alayhi te mooy al-Majmu' bi anna hadha madhabuna anna hadha madhabuna ne lii mooy suñu madhab voilà kon loolu kon imaam Ibn Daqiq xamul woon fan la ko jëlee waaye imaam al-Hafiz nee na dana ne loolu mooy suñu madhab ñun Shafi'i voilà. Ah, léegi kon mu ngi noonee léegi eh, wax yi nag bari na ci waaye lenn la mooy léegi lan mooy àtte bi lan mooy àtteey eh, eh, wàññi naanu yi ak tamit est dañ koy wat wala déet est dañuy wat wala déet waaw boroom xam-xam yi dañu ne loolu daa nekk loo xamante ne nii. parce que attention ku mel nii euh, euh, mooy euh, al imam kii al hafiz al imam Ibn Hazm ah mooy moom dane affaire yii nii moom dafa jàpp ne farata la voilà moom dafa jàpp ne farata la parce que yonent bi alayhi salaam li mu teg ci xadiis Seydina Ibnu Umar bi ahfu shawarib wa a'fu liha xaalifu al-yahuud wal majuus ci yenn yi waaw ne wute leen ak al-majuus yeek yéefi ak al al al al-yahuud wal majuus yahuud yeek majuus ba kon lu ngeen di def. wat leen wala wàññi leen seen naanu yi te ngeen sikkal seen sikk bi voilà kon loolu noonu digle boobu mu digle ci kaw loolu day nekk loo xamante ne nii day nekk loo xam ne farata la ba am lu koy teggi waxoon nañ la imaam Ibnul yi moom daa jàpp ne lii waxoon na waxam li day dugalaale que moom waxam que lii man jàpp naa ne juróom yi yëpp nekk farata quoi voilà waaye waa waa jumhur rahmatullah alayhim dañoo nekk ñoo xamante ne nii ñoom li nga xamante ne nii ñoom lañ gën a jàpp mooy sunna la waaw eh, mooy daa nekk loo xamante ne mooy sunna eh, wallahu taala comme ni imam Abu Shama doon wax ci jotaay bi ñu génn naan lépp loo xam ne eh, dañ koy def ci ngir gina matal li jëm ci su nit ki rafetalu taar ak ak ak ak ni muy feeñoo loolu mooy li nga xamante ne nii euh, mooy dañ mooy nit ku nekk tabiyaay nit day bañ loolu waaw da koy defal boppam moo tax shaari' bu bu ñëwee ba koy digle loolu da ci yem rek ci li nga xam ne am nadwu waaw mooy nit ku normal quoi waaw mais bu dee du waaju normal moom wal iyaadu billah euh, loolu moom beneen affaire la waaw loolu moom beneen affaire la léegi nag mu des kon ginnaaw loolu euh, mu des waa léegi lan mooy lan moo gën parce que riwaay yi kat yenn yi day wane ne zajj moom mooy watale ci li gën a dëgër day tekki lool mën a tekki lool mais day teg ñële ne don yooyu yëpp riwaayaat yooyu yëpp day wane ne mooy jéggal day ni nga koy wàññee kese la waaye léegi loolu dañ naan la wax yi lii la boroom xam-xam yi dañ cee wute est-ce alxalqu wat moo gën afdal amul qas waaw est-ce que wàññi moo gën wala boo ko wat ci boppam moom moo gën bu boobaa dañ naan la boroom xam-xam yi dañ cee wuti xanafiye yi ak waa kuufa rahmatullah alayhi ñoom dañoo jàpp ne wat moo gën moo la imaamu Tahawi ne loolu moom mooy suñu mazhab waaw <laughs> ñun loolu mooy suñu mazhab de wat moo gën wat bam set wecc waaw sa moustache loolu la yonent bi alayhi salaam di wax fii te jëlee nañ ci ñu bari ci saxaaba yi radiyallahu anhum yoo xamante ne nii dañu doon wat seen sikkim yi waaw waaw dañu ko doon wat kon loolu te mooy waxu kon xanafiya yi ak euh, rahmatullah alayhi ne loolu moo gën di wàññi te loolu la al imaam Abu Yusuf comme ni euh, at-Tahawi wax ne al-halq huwa madhabu abi Hanifa wa abi Yusuf wa Muhammad waaw mooy Muhammad ibn hasan mooy ñetti sëriñ yu mag yi nga xam ne ñooy yu nekk yu euh, Shafi'i yi rahmatullahi ala al-jami' euh, ndax dañu jële ci ay saxaaba yu bari ak ay taabi'i comme Maymun ibn Mihran jële ci Abdallah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu mu ne yonent bi saa saam dafa tudd majuusi fa qaala innahum yuufuuna sibaalahum wa yaxliquuna lihaahum fa xaalifuuhum waaw mu ne yonent bi saam comme ni ñu waxoon xadiis bi euh, ni ñu ko waxaate woon dafa tudd majuusi ne ñoom ñoo seulement dañuy guddal seen moustache muy lang gudd bay lang ba pare di wat seen sikkin yi wuute leen ak ñoom moo tax Ibnu Umar da doon euh, da ko doon dindi. waaw fa yazujjuha kama yujazzu shaar waaw mooy di ko dindi ba mu set wicc comme ni nga xam ne xar mi gis nga ñu yor comme dëkk yu sedd yi nga xam ne dañuy jékki comme ay France yi seen leen yi soxla leenu xar yi mooy karaw gi dañuy jël loo xam ne lañu koy tondre tondeuse teg gi karaw gi yépp yow xam ne woo ji xar moom ne dafa ngandoon nga gis nii nekk karaw kese la woon mu ñëwee ba wat ko nag nga gis nga ne way dañ koy wat ba yow der bi mooy boo laalee laal deru xar bi voilà léegi comme mu ne comme noonu la Ibn Umar doon def awil ba'ir wala gëléem gi tamit dañ koy def ngir soxlaa leenam loolu nga xam ne al imam al Tabari moo ko solo ak al imam al Bayhaqi rahmatullah ala al jami' eh, naka noonu kon nga gis Ibn Umar naka noonu al imaam Abdallah Abi Rafi' nee man gis naa Abu Sa'id al-Khudri ak Jaabir ibn Abdillah ak Abdallah ibn Umar ak Rafi' ibn Khadij ak Abu Usayd al-Ansari radiyallahu anhu ak Salamatu ibn al-Akwa' ak Abu Rafi' yunhikuuna shawaaribahum ñuy wat bam set li nga xamante ne mooy seen naanu yi kal halqi comme koo xam ne day wat waaw loolu mu ne lii imaam al-Hafiz mu tudd mu ne lii mooy kaddu al imaam tabari waaw mu ne ci riwaay imaam al-Bayhaqi yaqussuuna shawaaribahum waaw moom dañ doon wàññi mooy nga gis ne day nekk loo xam ne lu yenuñ day yenu na wat yenu na tamit ke ne mooy dañ ko euh, <laughs> wàññi waaw léegi mu am yeneen saxaaba yoo xam ne euh, rahmatullah euh, wa radiyallahu anhum ñoom dañoo jële ci ñoom comme al imaam ibnu al-Mughira al-Mughira ibnu Shu'ba mu ne yonent bay saa salaam ci boppam moom damaa ñëm seetu yonent bay saa salaam fekk sama euh, moustache yi gudd yoneen sa salaam daal di laaj <laughs> daal di koy wàññi ak benn socc boo xam ne moom la doon teg di ko dagg ci kaw loolu xam nga bu dee loolu mooy wàññi la parce bu dee day teg socc ngir bañ mu dagg lu bari comme rek tondeuse yi ni ñu koy man a ajuster jël boo xam ne da ngay def loo xam ne bëggoo karaw gi yëpp dañ nga def loo xam ne moom ngay teg ci kaw euh, lu mel noonu kon mu defe ko socc te loolu al imaamu Abu Dawud rahmatullah alayhi moo ko solo léegi nag même bu dee boroom xam-xam yi ci siwaak boobu ala siwaak yi ndax dane diftu eh, eh, eh, nabi sallallahu alayhi wasallam ah wa kaana sharibi wafa fa qassahu ala siwaakin loolu ala siwaakin ñen ne ñoo daa fekkoon mu doon mu socc woon a pare wala déedéet ñen ne non daa tegoon socc bi lool te sayyidatu Aisha radiyallahu anha soloo na comme ne al Bazzar daal di nettalee soloo ko que ne yonent saa saa am wasallam absara rajulan Abdullah dafa gis liy wane ne socc bi mooy da ko tegoon di dagg ci kaw noonu ci moustache comme dafa guddoon ngir mu bañ a dépasser socc bi ni mu toloon mu ne fa qaala ituni dafa gis benn waay boo xamante ne nii kii dafa guddoon moustache yeneen saa sallam indil leen ma ab ciseau ak benn socc waaw mu jël socc bi teg ko ci tuñ wi ci suuf di dagg ci kaw di dagg kii bi lépp loo xam ne lu dépassé socc bi rek mu daal di koy dagg moom yonent bi sallallahu loolu imaamu Tirmidhi moo ko solo xadiis Sayyidina Ibn Abbaas daal dina xasan la kon nag euh, euh, euh, loolu ba pare ne kaana nabi sallallahu alayhi wasallam non imaam kii dafa solo leneen leneen loolu wax nañ la imaam Ibn al-Bazzaar moo ko solo léegi imaam at-Tirmidhi dafa solo moom jële ci Ibn Abbaas mu ne kaana nabi sallallahu alayhi wasallam yaqussu shaariba yeneen saa saan da doon wàññi ay naanoom. kon lii nii yëpp ba pare ki nga xamante ne Shurahbil ibn Muslim al-Xawlaani Euh, comme ni ko imaam al-Bayhaqi na ko noon al-imaam at-Tabarani daal di rahmatullah ala al-jamii' mu ne ra'aytu min ashaabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yaqussuuna shawaaribahum mu ne gis naa juróom wal Miqdaam ibn Ma'di Karib ah ah radiyallahu anil jamii' al-Kindi gis nañ fi hadiisam ñii ne Miqdaam ibn Ma'di Karib Utbat ibn Awf as-Sulami ak al-Hajjaj ibn Amir as-Sumali ak Abdullah ibn Busr ñii ñëpp man gis naa leen ku nekk di saxaaba Yonent bi saa saa mu doon wàññi kon wax nañ la ñële eh, ñoom Ibn Umar ak ñi nga xamante ne nii radiyallahu ta'ala anil jami' ak eh, ab Sayyidina Abu Sa'id radi ak Abu Usayd ak Rafi' ibn Khadij yooyu yëpp nag tax mbir mi eh, loolu xam nga am ne benn kàddu bu ñu waxul woon benn masala yi parce que mooy shaaf xanafiya yi boo ñun daa mel ni ñoom rek lañ wax xanafiya yi ñoo ne li gën mooy wat jumhurul ulama minal shaaf minal maalikiyati wa yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom ñu dem ci wàññi ne wàññi bi mooy li gën waaye al imaam at-Tabari bi mu gisee hadith yi ak tamit liñ jële ci saxaaba yi ak tamit kaddu yi hadith yi ñëwee yenn yi day yenu ne wat yenn yi di yenu wàññi mu ne mbir mi daal ala taxir la jeex na waaw mooy nit ki dañ koy tànnloo nit ki am na choix waaw moom mooy seet quoi waaw léegi mooy am na choix choix mu wàññi choix mu wat lu mu ci def baax na waaw kay jeex na lu mu ci def muy noonee moom al imaam at-Tabari léegi nag euh, li gën a dëgër insha nga ne ma waa léegi ni mu fa demee noonu ñu ne ñun daal Euh, bon euh, même bu dee ne imaam Malik rahmatullah alayhi <laughs> moom da moom dañoo jële ci moom doon na wax ne euh, pour képp koo xam ne daa wat bam set wecc ay naanoom kook nañ ko yar war nañ koo yar <laughs> <laughs> waaw waaw waaw waaw waaw imaam Ashab dane Malikan man damaa laaj imaamu Maalik ci yoo xam ne daa waat ay ay naanoom ba mu set wecc mustaasam mu ne ara an yuja darba imaam Maalik ne man li ma gis mooy kooku ñu mettital ko ay duma mooy mooy mooy mooy mooy mooy yar ko <laughs> waaw ba pare mu wax waa joo xam ne gisoon na mu wat si euh, kii wam euh, mustaasam ba mu set wecc mu ne hadihi bid'atun zaharat fi nnaas <laughs> waaw <laughs> waaw <laughs> mu ne lii bidaa la boo xam ne feeñ na ci nit ñi ah, wat gi waaw imaam al ibn al arabi nag imaam al xaafis nee na moom dafa tumurankeel al maliki daal di nettali ne imaamu shafii nee na dañ koo sopp wat naanu mu ne lool moom wa laysa zalika ma'rufan inda ashaabi mu ne no non non loolu nag imaam al loolu dafay ju war a juum parce loolu moom du kenn kenn xam mbokk imaamu shafii yi taalibe bi amul kenn koo xamante ne lii nii la xam ci masabam kon wax ji lenn la mooy ñetti wax a ci am mooy xanafiya yi ak mbokki seen mbokk kuufa yi bu ñu la nee waa kuufa ñoom la rahmatullah alayhim dañ ne wat bi moo gën imaamu Maalik muy njiiru Maalik yi Shafi'i yi Hanaabila yi ñoom ñu ne mbir mi lenn la mooy wàññi moo gën al imaam ki nga xam ne mooy al imaamu al imaamu at-Tabari rahmatullah alayhi ne affaire bi lenn la mooy comme que daal mbir yi lenn la mooy eh, a a xayar fii macha nit ki daal dañ koy dañ koy tànn loolu ko sob voilà loolu mu ngi noonu quoi waaw <laughs> mooy affaire bi loolu la. léegi nag nga ne ma eh, lu gin a dëgër ñu ne la insha allah mooy waxu imaamu Tabari bi moo gën a dëgër waaw mooy mbir mi daal ku nekk mën ngaa def lu la ci loo jàpp ne daal lu la loo def baax na ku wat ba bu sës ba lépp jeex am nga ci salaf. ku wàññi am nga ci salaf te xadiis yonent bi sallallahu sa wasallam bu ci nekk day yenu jëf joojee nga def bu dee da ngaa wat sa sa sa sa sa moustache bam set wicc boobaa ba mooy côté yi côté yi nga xam ne day jóge fa euh, euh, ñaari tuñ yi di dajee no pas di dajee seen fa ñuy euh, waaw fa ñuy dajee mooy bi ci kaw ak bi ci suuf ci gauche beeg droite beeg gauche bi dajoor beeg nga wataale loolu ba jëm pa sikkim bi loolu bu boobaa ñi jàpp ne dangay wat ba mu set wecc dañuy wataale loolu ba mu set wecc ñi jàpp ne dañ koy wàññi dañuy jàpp dañ koy wàññi ba mu set wecc kon nag mbir mi mooy li nga xamante ne nii mooy li gën a dëgër insha allah mooy ne mbir mi nit ki day am possibilité baal di mën a tànn waaw kon nag mu ngi noonee quoi <laughs> waaw al imaam Ibn al Arabi rahmatullah alayhi mu ne euh, euh, mu ne euh, hadith yi dañ ciy jàng tamit ak liy romb ko ne tanzifu daaxil al anf waaw mooy di rafetal di di di sellal di nettoyer li nekk tamit ci biir bakkan yi wa axdi sha'rihi xam nga bakkan yi mën na am bakkan ñoo xam ne day am day am ay karaw yoo xam ne day dépasser day ñëw bay génn. ida bu guddee mooy nga daal di koy dagg dañ ko ci jànge mu ne wallahu alam waaw kon loolu yàlla nag moo gën a xam insha allah bu dee nag day génn bay bay bay bay dépassé moom ba ku la gis fee di gis karaw yi di génn lool insha allah li wax nii mooy nekk li xama li nga xamante ne eh, eh, mooy li gën a dëgër léegi al imam eh, ibn Daqiq al-Eid wax loo xam ne xam naa moom la ñuy tëjee mu ne <laughs> mu ne lenn ci Hanafiya yi nee nañ amul nag problème la ba'sa bi ibqaa'i bi fi al-harb irhaaban <laughs> waaw waaye nag bi mu ko waxee <laughs> daane waay lii moom du dara waay ah, <laughs> ah da koo doya dal ko waa wax ji mu ne am na lenn ci Hanafiya yi rahmatullahi alayhim ñu ne amul problème nit ki dal di bàyyi ay mustaasham waaw waaw daal di bu wooyee daa war a dem guerre waaw fii mu ne daa julli ñi dañoo war a xare ay yéefér mu am lu mu ci bàyyi loo xamante ne nii buñ ko gisee bu ko yéeféri gisee gën a tiit waaw mu waaw ndax dañ faa laaj sawaay ah, eh, mooy mooy na eh, eh, tiital noonu yi quoi waaye dane bon loolu moom sawaay dane <laughs> waaye yow loolu moom dëgërul dara doy loolu loolu dëgërul way ah waaw moom al imam ibnu daqiq al aid waaw waaw <laughs> abbu ah, ne non non non hmm? ah kene moom dafa wax la joo xam ne bu neen la buñ la ne zayya fara <laughs> fulaan mooy fannadahu wa azhara batila <laughs> mooy daal lii eh, ah lii daal wanek neenam ne lii daal ah ay saay ba leen wax yi waay eh, allahu taala alam kon daal mu ngi noonu insha allah kon loolu moo jëm ci suñu masala bi muy ñaareel bii di passu shari bi nga gis ne kon mooy ñi nga xamante ne nii mooy al imaamu euh, euh, ibn al arabi ba léegi daa jàpp ne moom moom di ko wat baa ngay wàññi loolu moom day nekk farata ndax li mu jàppoon ne euh, moom yii nii yépp day nekk loo xam ne kanta imam Ibn Hazm mooy affaire bi le fait que dañuy nekk loo xam ne dañ koo digle waaw dañ koo digle te amul loo xam ne luy ñëw di ko te luy luy wane ne du loolu te d'ailleurs yonent bay saa saam xam ne dañoo ñëwoon jóge ca Kisra watoon seen euh, sikkim yi bàyyi seen moustache yi mu saax mu sëq yonent bay saa saam buggu leen woon a xool mooy baagaam ak ñam àndaloon rek <laughs> ka toogaloon Kisra fële ca Yaman Kisra mu réew mi euh, daal di woon koy yónni euh, moom ak benn waay mañ ñëwee yonent bay saasaam nangu leen woon a xool ne leen toskare ñel na leen ne leen kan moo leen digal léegi ñu naan rabbuna suñu borom di Kisra suñu mooy suñu borom mu ne man nag sama borom moo ma digal may wàññi may sëqal sama sikkim tey wàññi samay naanu voilà mu ne bu woon ne euh, possibilité ñuy euh, rey koo xamante ni ab rasul la ku ñu yónni ab émissaire même bu dee xare la ba léegi yéen ñaar ñi mooy euh, jëflante na ak ñoom <laughs> voilà loolu leen ngir wane ne kon loolu day wane ne loolu du ndaw ko quoi voilà mooy loolu nag bàyyi fi lii yonent bari saa saam jàngale di toppandoo ay communiste parce que yow Castro lañ lay woowe bi nga nee ci école bi wala lycée bi ñu lay jay parce que tu parles bien ak loolu ngay jaay syndicaliste la ngay dof doflu wala sax ñëw nga ba nekk travailleur jiite eh, eh, SNTS xaw ma lan seen yooyu INSAS ak xaw ma yu mel noonu ah, tax ñu naan la euh, monsieur Castro ngay dox dox lu di bàyyi sa sikkim yi parce que euh, euh, Union soviétique nga jànge wala yooyu dalaa neex ñoomin ñoomin ñoomin ñoomin Lénine ñooñu nga def yow royukaay wal iyaazu billah wal iyaazu billah ñun de xalqallahi de na la leer ne bokk nga ci ñi ko soppi waaw waaw te nag roy roy suñu borom utal nañu royukaay mu yonente bi alayhi salaatu wa salaam waaw mooy suñu royukaay bi gën a mag laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana comme niñ fi waxoon yonent yi alayhimu salaatu wa salaam borom bi da leen a yónni ngir ñuy coppee ci ñoom ñoom ñooy suñu royukaay mais pas ñi nga xamante ne ñoo ngay gis ci mbedd yeeg acteur de film yeeg façon yooyu nga xamante ne nii ci daara la ñuy woore ñoom la ñuy wane ci tele yi ñuy sëy en direct ak yu mel noonu ak ñoo xamante ne nii mbañum rus amuñu ko amuñu dara ci ay qualité yu baax wal iyaazu billah yow ba koy seetaan ak sa njaboot nag war ngaa questionner sa bopp yow waaw yow mi toog ci télé bi di xool ñoo xamante ni ñu ngi fóonante ak yu mel noonu nga toog ak sa njaboot nekk ñoo xamante ni nii ñu jàpp ne ñooy playboy yi baax na buñ naan l'homme bi gën a rafet parce que l'occidentalisation du monde moo xew waaw moom lañuy jël indi ñoo xamante ne nii ñoom la ñuy teg waaw muy ñan ñi nga xamante ne mooy acteur de film yi waaw ni ñu ngi nii waaw l'homme le plus fin du monde wal iyaazu billah nga gis jigéen ñi nga xamante ne nii suñu jigéen ñi wal iyaazu billah Aïcha yeeg eh, Mariama yeeg Nangam yeeg Safiya yeeg eh, Kumba yeeg Nogo yeeg Astu yi ñoom ñu nekk ñoo xamante ne ñooñ lañuy def modèle waaye loolu mooy ci côté góor góor ñi jigéen ñi waaye góor ñi it pare waaw waaw ibrahima yeeg muhammad yi ak ibrahima yeeg yuusufu yeeg waliyasu billah loolu yées na billahi yées na ba fa nga xamante ne nii mooy fëlg yées yam ko waaw waliyasu billah aadana allahu min al xurur yal nañu borom bi tabaraka wa muccal musal ci li nga xamante ne nii mooy ak waru waaw mooy jàpp nekk ci mbir moo xamante ne nii en fait da soox sax waaw yow nekkatoo mooy yow sa bopp nga dindi di roy ñoo xamante ni ay ay footballeur voilà ay ñoo ñu nga xam ne mbondu showbiz bi nga xamante ne lépp ay caaxaan la majaalisu shaqaawa yi Bamba doon wax radiyallahu taala waaw ñu koy dundal nekk bopp ya ñooñ lañ def modèle waaw waaw fii mu ne watkatu sikkim bi bàyyi ay ay naanoom muy muy ay ay mustaasam ñu jàpp ne loolu moo rafet waaw waxoon nañ lañ waxoon ci jataay yële mooy dañoo mujj ba li nga xamante ne nii mooy li normaloon loolu moo mujj nekk anormal li nga xamante ne moo anormaloon ñu daal di def ko maaruufa wal iyaazu billah wal iyaazu billahi eh, billah loolu loolu lu garaaw la waaw loolu lu garaaw a garaaw la garaaw a garaaw moo tax ñun am nañu modèle mooy suñu yonent bi alayhi waaw bu ñu bëggee jege suñu boroom bu ñu bëggee xatta àddina bi ñu tekki fi dara en tant que jullit du jaas ñu dellu ci njàngalem yonent bi alayhi salaam boo koy wax nag ñeen ñu jàpp ne kii ab kii Abdullah mais c'est un arriéré waay eh, eh, eh, kii maan ay ay ci njàngam yonent bi alayhi fuuy quoi ma la waaw da ngaa ñemewul wax li nga ñemee wax rek waaye euh, euh, mooy xam nga ne euh, dama lay laaj ñi la fi jiitu woon waaw ci ñi meloon ni yow doon mirulu la la la tubaab ay ay nahum tey ci année soixante yeeg soixante dix yeeg année quatre-vingt yi anañu quatre-vingt yi sax resaana waaye année yeeg jàlloon quarante yeeg yooyu anañu tey anañu ah baadu juma'u nee na ñu mes te wallaahi rëccu nañu lañ newe woon lu dul woon loo xamante ne nii lu leen di jokkale ak njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa kon nag ah bu ñu ko sàgganee ah bu ñu ko sàgganee bu ko sàgganee waaw bu ñu ko sàgganee mukk waaw <laughs> loolu nañ ci bàyyi xel wallahu taala aalam kon ñu yem noonu bii di ñëw ñu jël xisaal bi nga xam ne kon jeexal nañ juróom yi ñëw ci xadiisu saydina abu hurayrata ah, radiyallahu taala anhu wa ardaahu bii di ñëw nag ñu daal di gis li nga xam ne mooy yeneen yi nga xam ne ñoo rot ci xadiis saydina sayyidatu muy ban moo ci tegu woon alwudu muy njàpp alwudu loolu la waxoon nañ la ñuy jël xadiis Seydina no mooy yi nga xam ni ñuy jàppe rek yu Seydina Usmaan yeeg yooyu bon après ñu jàll voilà insha allah euh, waxaale tamit borom xam-xam yi ku nekk lan nga jàpp ne mooy farata ci njàpp amaana sunna yi ni ñu borose ko tuuti après jàll insha allahu taala boobu nag la ñuy gisaale al istinshaq al istinsaar ci biir wallaahu inshaa Allah wallaahu ta'aala a'lam wa sallallaahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wasalaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin